waan ibni umara wa aishata radiya allahu taala anhuma annahuma qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa zaala jibrilu yuusiini biljaari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu muttafaqun alayhi kon al imaam al xaafiz an-Nawawi ginnaaw bi ñu gisee rahimahullah ci jataa bi ñu génn ubbi woon nañ bunt bu bees garab gu bees ci tool yi ñu sell ñi radiyallahu anhum di wax ci xaqu dëkkandoo ak dénkaane ji nga xam ne moom la sharia di dénkaane ci moom ubbi woon nañ ko gisoon wàll wi nga xam ne moom la indi woon ci wàllu wi composé garab gu njëkk mooy li nga xam ne mooy wàllu alquran ñu waroon a dugg nag ci xadiis yi ñu war ko commencer xadiis numéro trois cent trois mooy mu ne waan ibn Umar mu ngi jële doomi Umar radiyallahu anhum wa Aisha tak Aisha mu def radiyallahu anhuma waaye dëgg-dëgg radiyallahu anhum la ñuy wax lu tax parce que ñett la ibnu Umar doomi Umar mooy ibnu Umar doomu Umar doom bi mooy Abdallah Seydina Umar mooy baay gi du ñaata lañ sayyidatu Aisha tagu ci ñett kon radiyallahu anhum waaw radiyallahu anhum annahuma qaala ñoom ñaar di nee nañ qaala wax na rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ma zaala dañu jibrilu sayyidina jibril mal malak malaaka mi alayhi salaam ma dénk bil jaari ci mbiru dëkkandoo ci dëkkandoo hatta ba ni nga xam ne vanantu laa njaartu laa njortu yaakaar ne annahu sayuwarrisu ne borom bi dina ko jox moom sayyidina jibril mu jottali ma alhamdulillah atte boo xam ne mooy mu boole ko ci ñi nga xam ne ñooy doon waaw mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamul Bukhari ak al imaamu Muslim rahmatullah alayhi ma solo nañ ko laaj bi mooy est-ce ñoom doon ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad seen sëriñ ak onoon seen bokk taalib al imaam Abu Dawud ak al imaamu Tirmidhi seen taalib ak al imaamu Ibnu Maaja rahmatullah ala al-jamii ñoom ñi ñoo ko solo boo seetloo al imaamul Nawawi hadith bi da koo jëlee ci ñaari saxaaba Abdallah ibn Umar ak sayyidatu Aisha radiyallahu anhuma al imaamul Bukhari ci kitaabu al adabi ah baabul wasaati bil jaar foofu la ko indi mu ne uh, hadith sayyidatu Aisha li njëkk indi daal di ciy teg hadith sayyidina ibnu umar radiyallahu anhum ñoom ñoo taqaloo mu ne kon nag nii la ko ne mu ne baabul wa kon haddathana ismail ibn abi uways mu ismail ibn abdillah ibn abdillah ibn uways ibn malik ibn abi amir rahmatullahi alayhi ah, moom seeru imaamu malik mooy yaay moom moo ko jur ah seeru imaamu malik mooy mooy ki yo mooy imam malik mi yaayam la voilà imam Malik menn mi nga xam ne moom lay jëlee hadis bi Abu Abdillah al-Asbahi al-Madani gisoon nañ ko Isma'il ibn Abi Uways rahimahullah qaala mu ne haddathani nettali Malikun mooy nijaayam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Himyari al-Asbahi al-Himyari al-Madani imaamu daar al-hijra ci borom mbir mi qaala mu ne an Yahya ibn Sa'id mu jëlee ko Yahya ibn Sa'id mooy al-Ansari wala al-Qattan al-Qattan taalibim noonu imaamu Malik dafa am taalib bu tudd Yahya ibn Sa'id al-Qattan am sëriñ bu tudd Yahya ibn Sa'id waaye al-Ansari muy Yahya ibn Sa'id ibn Qays ibn Amr ibn Sahl ibn Tha'laba ibn al-Harith ibn Zayd ibn Tha'laba ibn Ghanm ibn Malik ibn an-Najjar Abu Sa'id al-Qadi Madina la ne woon juge de foofu ah mu ne qaala ne imaam Malik ne sama sëriñ boobu Yahya ibn Sa'id qaala nee na akhbarani xabaare na ma Abu Bakr ibn Muhammad muy Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari al-Khazraji ah moom it gandum juge la woon rahimahullahu taala foofale ca madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu wassalam ah mu jële ko mu ne ana amrata mu jële ko ci amra di amra bint abdirrahman ibn sa'd ibn zurara ah an-najjariya al-ansariya al-madaniya eh, eh, moom mi eh, amra bàjjanu kii la Abu Bakr mi ibnu Muhammad ah euh, euh, moom Amra bàjjanam la parce que moom euh, sœuru Amra moo ko jur muy Kabsha bint Abdurrahman te Amra ah Kabsha bint Abdurrahman moo jur Abu Bakr Amra di Amra bint Abdurrahman ibn Sa'd ibn Zurara kon mooy tantaam la ko jële voilà tanta la ñuy wax ah mooy sa yaay wala sa yaay bu jigéen ah, moom. comme euh, nit ki nga jëlee hadith bi sa rakku yaay bu jigéen wala sa magu yaay bu jigéen amra nii euh, noonu la deme woon ak yaayu kële yaayu Abu Bakr ibn Muhammad euh, <coughs> ibn Amr ibn Hazm al-Ansari al-Khazraji kon an amrata amra moom siiw na taalibe sayyidatu Aisha bu ruuyu ruuyu ruuyu ruuyu ruuyu <laughs> ak ruuyu mbir <laughs> Ah, waaw <laughs> ah, waaw mu ngi noonu moom moom ah, waaw moo tax eh, kii kii eh, eh, nu mu tudd Ali ibn al-Madini sëriñ imaam al-Bukhari bu mag bi ah dañoo tudd Amra fa moom <laughs> mu rëyal ay mbiram mu ne Amra ahadu siqaati al-ulama bi Aisha al-asbat <laughs> fiha waaw kenn la ci ñu dëgër ñi ci boroom xam-xam yu mag bi yu dëgër ñi bi Aisha sayyidatu Aisha ñi sax ci li lu ñu jël sayyidatu Aisha moom jàppal voilà kon sayyidatu Amra mu ne an Aisha ta mu jël ko sayyidatu Aisha bint Abi Bakr e, as-Siddiq ibn Abi Quhafa ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym at-Taymiyya al-Qurashiyya al-Makkiyya Abu Abdillah Ummu Abdillah zawji rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam suñu yaay taay lu ma wax sittatuna non duñu wax sittatuna <laughs> mooy sang du siis kefe am ah. <laughs> nga booy compter ci arab xam si mooy sayyidatuna <laughs> voilà sittuna Aïcha ah sittatuna Salama sittuna Zaynab bint Jahsh sittuna Ah, ah, ah, yaay Seydina Zubayr eh, ibn al-Awwam eh, seeru Sayyidatu eh, Abdallah ibn Abdul Muttalib <laughs> Safiya bint abi bint Abdul Muttalib voilà <laughs> mooy suñu sang voilà Aisha radiyallahu anha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ma zaala yuusini jibrilu bil jaari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu noonee la ko al imaamu e, e, e, kii indi Bukhari léegi imaamu Muslim mooy bu jaar ci sayyidatu Aisha imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ci kitaabul birri was-sila wal aadaab baabul wasiyyati bil jaari wal ihsaani ilayhi mu ne haddathana Qutay moom nag Qutayba ibn Sa'id mu jële ko ci Qutayba ibn Sa'id ibn Tariq ibn Jamil ibn Tariq ibn Abdillah Saqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah an Malik ibn Anas mu jële ko imam Malik mi ngi la tuddal sànq ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi imamu dar al-hijrati ha mu ne taxawal ma ñëw ma di la beneen hadith mu ne wa haddathana ba léegi imam Muslim nettal nañu Qutayba wa Muhammad ibn Rumh sama beneen sëriñ Qutayba gis nañ ko sànq ibn euh, euh, Sa'id wa Muhammad ibn Rumh Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir euh, Abu Abdillah al-Misri at-Tujubi mawlaahum rahimahullahu ta'ala an al-Layth ibn Sa'd mooy ci mbokk Imaamu Maalik ba xaritam la dëkkoon Medina après de Misr muy al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahmaan al-Fahmi Abul Haarith al-Misriyu rahimahullahu taala mu ne xaa taxawaatal mu ñëw beneen càll la wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mooy ci sëriñ yu bari lu ko ci Imam Muslim tay mu ne wa haddathana tanettal nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Kufiyu uh, al-Wasitiyu al-asl rahimahullahu taala kon moom uh, uh, Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne haddathana Abda Abda tudd nañ ko Abda ibnu Sulaymaan al-Kilaabiyu abu Muhammad eh, al-Aamiriyu al-Kuufiyu rahimahullahu ta'aala wa Yaziid ibnu Haaruun kon Abu Bakr ibnu Abi Shayba da ko jëlee ci Abd ak Yaziid ibnu Haaruun muy Yaziid ibnu Haaruun ibnu Zaadi Abu Xaalid al-Waasitiyu mawlaahum rahimahullah eh, am na nag ñu ne al-Buxaari al-asl loolu wax nañu ko kon mu ne kulluhum <laughs> an Yahya ibnu Sa'iid mooy imaamu Maalik ngay jàpp al-Layth ibn Sa'd ak Yazid ibn Harun ñett ñooñu la <laughs> kulluhum ñoom ñëpp an Yahya ibn Sa'id jëla ko Yahya ibn Sa'id biñ la gisoon sànq ibn Qays ibn Amr mooy al-Ansari Abu Sa'id al-Qadi an-Najjari al-Ansari an-Najjari rahimahullahu ta'ala ha moo ne taxawal wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna mooy mu ne wallabdu lahu mooy Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri rahimahullah bokk ci sëriñ waa kutubu sitta hmm? ah mu ne kaddu yi may indi fii nag ci hadis bi moom mii ci càllaleem bi moom laa indi fii mu ne haddathana nettali nañu Abdul Wahhab mu ne yaani Saqafi mu ne Abdul Wahhab mooy kiñ jumuwaay Saqafi ma Abdul Wahhab ibn Abdil Majid ibn as-Salt ibn Ubaydillah ibn al-Hakam ibn Abi al-As as-Saqafi Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala mu ne sami'tu Yahya ibn Sa'id gis nga boo seetloo ñoom ñépp ci Yahya ibn Sa'id mooy madaarul xadiis la bëgg a mooy mooy pivot bi xadiis bi ci moom lay dellu boo gisee ñi ko soloo ñépp ci moom lay jaar mu ne kon jëlee na sami'tu dégg naa mooy Abdul Wahhab as-Saqafi dégg naa Yahya ibn Sa'id moom lañ gi sàng al-Ansari axbarani mu ne nettali Abu Bakr wa huwa ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm voilà mooy moom lañ gi sàng ci riwaa imaamul Bukhari anna Amrata Amrata moom it moom lañ gis sànq tamit ci riwaaya Imaamul Bukhari Amra bint Abdirrahman ibn Sa'd ibn Zurara radiyallahu anhum al-Ansariya an-Najjariya radiyallahu ta'ala anha annaha sami'at mu ne dégg na Aisha taqulu man sami'tu dégg na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu la yuwarrithanna voilà noonu la ko ndee la yuwarrithanna léegi Euh, nañ tegani noonu xadiisu càllale bi jaar ci imaam ci sayyidatu Aisha xadiis bi sayyidatu Aisha di léegi nag comme que dane woon euh, wa an ibn Umar moom sax la ñu waroon a njëkk mais commencé nañ bi dañu topp imaamul Buxaari comme bi ñu ko ndee moom la njëkkee ndi xadiis a Aisha doo teg bu ibn Umar ñu doon waaye dane imaamul Nawawi dane wa an ibn Umar wa Aisha waaye bon <laughs> c'est déjà fait <laughs> kon léegi nag ñëw ci foofu al imaamul Buxaari yu wax nañ la kon buntu bi bi mu indi hadiis Sayyidatu Aysa bi la ci teg kitaabul adabi baabul wasaati bil jaar mu ne Muhammad ibnul Minhaal mu ki nga xam ne <coughs> bo bu dee hadiis bii nag hadiis bii càllale li la doon wax naan ñi ko solo ñoom imaam Abu Daawud ñoo leen ñoo al imaam Ibn Maaja ak yooyu imaam Abu Daawud waaye bu dee sayyidatu eh, ibnu Umar bi boobu ima ash-Shaykhaani seen sëriñ imaam Ahmad kese leen di fekk voilà loolu il faut que ça soit clair kon leeral lool kon hadith bii ñetti nit ñetti imaam imaam ak ñaari taalibi imaamul Buxaari ak imaamu Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullahi alayhi mooy ci yoonu Ibnu Umar kon nag al imaamul Buxaari kitaabul adab baabul wasaati bil jaar mu ne Muhammad ibnu Minhaal mu ki ñu Muhammad ibnu minhal dañuy wax ibnu minhal di wax ibnul minhal at-tamimiyu al-mujashi'iyu abu ja'far am ñu ne non abu abdillah la ad-dariru al-basriyu rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana yazid ibnu zuray' mu ne ki ñu nett la mooy yazid ibnu zuray' abu muawiya al-basriyu al-ayshiyu am ñu ne al-ayshiyu am ñu ne non al-abisi waaye boobu eh, njuumte la voilà al-aishi wala al-Ayshi al-Basri rahimahullahu ta'ala an mu ne haddathana Omar ibn Muhammad mu nekk ñu nettali mooy Omar ibn Muhammad di Omar ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Omar ibn al-Khattab ah Zayd ibn eh, kii Zayd ibn Abdillah ibn Omar ibn al-Khattab ñii surtout Seydina Omar la al-Qurashi al-Adawi al-Omari Abu Hafs ah, al-Madani al Abqalaani rahimahullahu ta'aala mu ne moom moo ñu nettali an abiihi Umar ibn Muhammad kon mu jëloon ko ci Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'aala anhum wa ardaahum an ibn Umar mooy kon Muhammad moo ko jëlee ci maamam waaw ndax Muhammad baayam mooy Zayd Zayd boobu mooy doomu Abdallah ibn Umar waaw. moom mu jële ko kon ci maamam mu ne an ibni umara mu jële ko ci maamam di ibni umara abdallah ibni umar radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma zaala jibrilu yusiini bil jaari hatta zanantu annahu sayuwarrisuni la wal imam al bukhari solo wegante al imam muslim ibn al hajjaj moom mu ngi ko indi ci buntu biñ la xoon moom it kitaabu ci téere bi kitaabul birri wal sila wal adab baabul wasiyyati bil jaari wal ihsaani ilayhi wal ihsaan ilay mu ne haddathani Ubaydullah ibn Umar al-Qawariri mu ne ki ñu nettali mooy Ubaydullah ibn Umar al-Qawariri mooy Ubaydullah ibn Umar ibn Maysara al-Jushami mawlahum al-Qawariri Abu Sa'id al-Basri waaye al Baghdaadi rahmatullah alayhi qaala haddathanaa nettali nañ Yaziid ibn Zuray' gis nañ ko sànq ana Umar ibn Muhammad gis nañ ko sànq an abiihi gis nañ ko sànq qaala sami'tu mu ne dégg naa ibn Umar yaquulu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa zaala Jibriil yuusiinii yuusiinii bil jaari hattaa dhanantu annahu sayuwarrithuhu kon hadis baa ngi nii léegi ñu ñëw ginnaaw taxriij bi dugg na tuuti parce que ñaari hadis la yu wute ndax ci ñaari saxaaba la jóge mooy duñ benn hadis bi. moom la boole kon euh, euh, hadith bii nii ak lëkkaaleemu bunt bii di wax ci ko dëkkandoo ak dénkaane gi nga xam ne moom la ci sharia di dénkaane tax rëy loolu moo tax Seydina Jibril alayhi salaam yonent bi alayhi salaam non seulement mu koy wax mais mu yëgal ko xeet bi waaw kër Seydina Jibril du deñ deñut di ma ci mbiru xaq jaar dëkkandoo waaw alhamdulillah bañ di ko lor di toppatoo ay ay ay li nga xam ne ay akam bañ cee fell dara man li man njorte man yonent bay saasam këni dinañ ko boole ci miraas léegi mooy kan ñu ñu miraas yonent bay saasam ci miraas yonent bay saasam léegi ndax yonent bay saasam du ko ñuy miraas <laughs> inna ma'ashirul anbiya la nuwarith <laughs> ma tarakna sadaqa yonent bay saasam loolu ñun ñi nga xamante ne ñooy mbooleem yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kenn duñu doon lépp lu ñu bàyyi sarax la waaw <laughs> waaw al anbiya laa yuwarrisu wala laa yuwarrisu dirhaman wala dinaara innamaa yuwarrisuna al ilm <laughs> li ñeen di ne du ay dërëm ak dinaar waaw waaye ñeen doon ne mooy xam-xam fa man axadahu képp ku ko jàpp kon axada bi hazzin waafir kooku tora wala jàpp na ci li nga xamante ne mooy cër euh, euh, bi nga xam ne mooy bi rëy kon ñooñu moo tax Sayyidina Siddiq waxoon ko Sayyidatu Fatima radiyallahu anha bi borom bi euh, bàyyim génne àddina alayhi muy laaj ndoroom mu ne ko ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam de moo ne woon ñun yonent yi alayhi salaatu wassalaam kenn duñu doon luñ fi bàyyi sarax la waaye nag lépp lu yonent bi alayhi salaatu doon jokk ci wàllu alal man la Siddiq mi ko fi toogal dinaa ko def waaye nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku ñuy miraas waaw te loolu leeraloon Seydina Omar waxoon na ko Seydina Ali ibn Abi Talib xadiis bu gudd bu nekk saxiix mu ngi saxiix ne ko est ce que yow xamoo li yonent moom Seydina mu dajale leen biñ ñëwee ba moo ñëwoon doon kalaame Seydina moo newoon xalifa Seydina Abbas radiyallahu ñëw di kalaame Abi Talib waaw ci Seydina bi ñu dugg see rek ñoom Seydina Abdurrahman ibn Awf Seydina Usman ñooñu commencé di ñëw moom taabi'i bi nee ba xam ne kon ñii <laughs> dañoo ñëw ngir seede affaire yi Seydina Omar laaj leen waaw est dama leen di laaj yéen ñëpp est ku nekk ci yéen déggu ngeen yonent ba rey saar saam ne ñun yonent yi kenn duñu doon waaw Seydina Ali Seydina Abbas ne ah kay loolu dégg nañ Seydina Ali ne waaw dégg nañ ko ñoom ku nekk ne dégg nañ ko voilà <laughs> kon affaire baago noonu ak Sayyidatu euh, ma fi muy tollu yëpp ak ni mu jegee yeneen way saa saam nga xam ne dog la ci moom waaye loolu noonu moom dafa ko rëccoon ba Sayyidatu Siddiq leeral yu bari déggoon nañ ko ci yeneen way saa saam parce que tamit ñoom fi ñu doon nekk ak moom ñoo ko ginoon li nekk ak baayam tout le temps ak buy voyager bu nee ci biir nit ñeeg yooyu moo tax du ñàkk léeg-léeg mu wax yoo xam ne moom jàngale yoo xam ne moom Sayyidatu euh, ma loolu da koy rëcc kon nag mu ngi doon alayhi alayha ridwanullah kon kon bu ne ba may jàpp ne sama dina ko doon loo mooy la mooy dëkkaloo ni mu ni suñu borom defee ci ayatul miraas ci ci ci ci ci ci ci ci ci suuratu nisaa yi na mu fa leerale yi nga xam ne moo jëm ci donoo mooy mu boole ko ci voilà loolu lay wax te loolu est-ce que laa tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa bokk ci aaya boobu yusikumullahu fi awlaadikum li dakari mithlu hazzil unsayni loolu concerné nga xam ne ñooy doon voilà mooy doon mais moom parce que moom li ñu doon ne mooy xam-xam ta muy wax du doon boobu waaw <laughs> waaw ndax yonent bay li ñu koy doon ne moom côté xam-xam loolu moom jaar ak a jaare <laughs> <laughs> moom moom lenn kese la na sa xel na sa na sa na sa kii Euh, yéene rafet te nga nangu ta xar sa tànk tubéy ngir ut xam-xamu yonent mi alayhi xam-xamu borom bi bu sell te yàlla tax ngir nga koy jëfe te yàlla tax boo paree nga transmettre ko te yàlla tax loolu la waaw borom bi nag bu boobaa dina la ubbil lu ko soob mu ubbil la ci wàllu xam-xam kon nag hatta zanantu ba di may yaakaar ne annahu sayuwarrisu te dina ko euh, doon loo kon lii day nekk li nga xamante ne nii day euh, euh, euh, réyal mbiru jaar waaw day réyal li nga xamante ne nii mooy mu mbiru jëkk dëkkandoo tax saxaaba yi ko solo dañoo bare ku mel ni sayyidatu Aisha wax nañ la léegi gis nañu xadiisam sayyidatu moom lañ di fekk sayyidina Abdullah ibn Umar waaye sayyidina Abu Hurayra solo ko mu ngi ci comme ni imaam al-Hafiz wax mu ngi ci Sahih Ibn Hibban naka noonu Abdallah ibn Amr ibn al-As soloo na ko mu ngi ci sunan Abu Dawud ak ak Tirmidhi Seydina Abu Umama al-Bahili daal na koy soloo mu ngi ci imam at-Tabarani waaw e, e, e, ci riwaaya bi nga xam ne Seydina Abdallah ibn Amr foofu dane ci hajjatul wadaa laa déggoon yonent bi alayhi salaatu salaam di wax loolu naan sami'tu mu ne moom sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mooy hadith bi dane yonent bi alayhi salaatu salaam dane Seydina Jibril moo ko doon dénk mbiru dëkkandoo xaq dëkkandoo importance dëkkandoo ba nga xam ne lool laa yaakaar ne da ko doon waaye yonent bi saa saam ci boppam dafa jëf loolu. mooy lan Seydina Abdallah ibn Amr nee man dama dégg yonent bi saa hajjatul wadaa xaju aju tàggatoo bi waaw yuusi bil jaari muy dénkaane keroog jullit ñi way ngëm yàlla ba ilaa yawmi diin ci mbiru dëkkandoo ba ni may yaakaari hatta zanantu annahu sayuwarrisu ba ma yaakaar ne yonent bi alayhi salaam de nii muy muy dénk dëkkandoo dina ne moom sax far dina bokk ci ñuy doon Allah <laughs> kon nag am ne mooy loolu xew yonent bi alayhi salaam li lu ko dal ak Seydina Jibril Seydina Abdullah ibn Amr dal na ko ak yonent bi alayhi salaam Allah <laughs> waaw <laughs> am na benn waay comme ni imaamu Ahmad solo we ne benn waay ci lansaar yi soloon lii waaw voilà léegi euh, bi mu naan euh, muy wax ne dama ñëw yonent bay saar saam ma gis kum taxawal ma taxaw taxaw bi yàgg yàgg yàgg yàgg <laughs> nee na ma daal di ma daal di muy far toog man di xaar ndax ndax taxaw boo yàgg léegi bi yonent bay saar saam pareek moom dëgmal ma ma wax ak moom mu ne ma mooy fàttal ne ko taw man damaa ñëw gis nga taxawaay bi mu yàgg rek xaar naa xaar après ma toog ma ne ko est xam nga kan la ki ma doon waxal kan la mu ne ko déedéet mu ne ko Jibril la mooy de mu dañul woon di ma di ma soññ ci wàllu dëkkandoo ba ma yaakaar ne da koy dondaloo kon nag mu ngi noonu la kon loolu mooy lu ama am solo la <laughs> voilà eh. kon hadis bii nii day wane kon jaar ni nga xamante ne noonu la rëy ay mbir mu bañ a mu nekk loo xamante ne nii mooy non seulement euh, lépp lu yiiw loo bëggal sa bopp comme ni mu ko wax fële ke kenn du gëm ku gëm yàlla gëm yawmal qiyaam euh, man kaana yu'minu billahi laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba wala kenn du gëm ci yéen dëgg-dëgg gëm lu dul mu bëggal mbokkam li mu bëggal boppam lépp loo xam ne bëggal nga ko sa bopp sa dëkkandoo danga koo war a bëggal waaw waaye lépp loo xam ne bëggaloo ko sa bopp ci loo xam ne lu yées la lu baaxul la kon sa dëkkandoo it waroo ko koo bëggal waaw c'est tout à fait simple que ça waaw c'est tout à fait simple nit ki daa war a xam loolu kon loolu lu am solo la même bu dee dëkkandoo dëkkandoo déggul fii. man na nekkub jullit comme niñ la ko waxee léegi la ko waxee bi ñuy gis ci jotaay bi ñu génn al jaari dil qurba wal jaaril eh, bu dee qurba ci mawlaana ibnu Abbaas mooy jullit bi junub mooy ki la sori ci wàllu pas-pas ci wàllu diine mooy kon dëkkandoo mën a nekk jullit mën na nekk yéefér mën na nekk koo xam ne eh, ci hay mooy mooy classe sociale am ku wàcc la mën na nekk koo xam ne ku kawe la ci wàllu mën na nekk ministre député président mais man na nekk baara mën na nekk mooy baara yinde man na nekk koo xam ne xoslu maan la man na nekk buuju maan voilà mooy ki for ci mbal yeeg yooyu loolu lépp mën na koo doon mën na nekk koo xam ne lambda la waaye it bi mën na nekk koo xamante ne nii boroom xam-xam la man na nekk faasiq ab kàccoor la ñun ñëpp mën na nekk man na nekk koo xam ne sa xarit la mën na nekk koo xam ne sa noon la yooyu yëpp day am am koo xam ne da ngay jariñoo ci moom am koo xam ne da ngay loru ci moom xam ne yéen a bokk ci wàllu deret am koo xam ne moom bokk ngeen léegi nag yooyu yëpp nag ay martaba la waaw nga xamante ne ni ku ci nekk nag da koo war a jox àqam waaw comme la yonent may saa saa waxoon rek ci xajjatul wadaa xadiis bi doon wax ci wàllu miraas an Amr ibn Xaarija radiyallahu anhu mu ne yonent may saa saa Abdullah dane eh, inna allaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu loolu ci wàllu miiraas loolu na maaye li mu wax foofu moo am fépp borom bi jox na borom ku borom àq gu nekk jox na ko xàqam yow itam sa dëkkandoo yi façon yi ku ci nekk da nga ko war a jox àqam waaw waaw même bu dee ne yéeféer la moo tax bari na saxaaba yoo xamante ne nii moo tax bari na saxaaba yoo xamante ne nii dañ doon yittewoo loolu le waaw dañ doon yittewoo loolu le comme Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu Abdallah ibn Amr xam nga wax nañ la bokk na ñu solo xadiis bi xadiis bu mel nii bu ma soona ren di am xar këram da doon jël dara ci xar mi daal di koy jox ki nga xam ne mooy jaarahul yahudi dëkkanoom bi nga xam ne ab yahud la woon comme li nga xam ne noonee na ko al imaam al Buxaari bi rahimahullahu taala tuddee ci al adabul mufrad téereem boobale na ko tudd na ko ne xadiis la waaw naka noonu al imaam Jaabir radiyallahu anhu comme ni nga xamante ne ngir wàll dëkkandoo dañu wute waaw comme ni ko ni ñu ko gisoon ci aaya bi fee al imaamu Tabaraani rahimahullahu taala dafa solo jëlee ci moom. muy yëkkati xadis bi ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam même bu dee xadis am na benn am na façon faiblesse bu ci ne mooy al aljiiraanu salaasa mu ne li nga xam ne mooy dëkkandoo yi ñett la jaarul lahu haqqun mu ne am na dëkkandoo boo xamante ne nii benn àq la am ci yow wa huwa al muslimu te kooku mooy non non non mooy wa huwa al mushriku mooy bokkaalekat bi mooy ci xam ne yéefir la bu la nee bokkaalekat nag chrétien beeg que ça soit mu nekk chrétien wala yahud wala mu nekkum ate ñoom ñépp a ci yam mooy ki nga xam ne gëmul bima nuz nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbih waaw <laughs> li ñu wàcc sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam gëmu ko kooku mushrik la waaw ateek animiste chrétien yéefér parce que euh, juif ñoo yem kooku benn àq la am bu dee da ngaa dëkk ak moom waaw lahu haqqul jiwaar xaq boobu mooy ban mooy aqu dëkkandoo voisinage waaw les règles de bienséance entre les voisins boobu am na ko waroo waroo ko di ko sonal ak tamit di ko fotongal ak di ko tangal parce que yow yaa xewle dinañ ci ñëw insha allah kon nañ tudd yi ba pare ko am na benn àq boobu <laughs> ay fàttali waa mooy nga fàttali sama kon sama voisin boobu chrétien ba doon ñëw di di di di di wax doon wax sama grand frère bi fekk man ne mu naan gars yi fee dañuy nekk guddi jëpp Euh, ñu ne dañuy xaw ma lan yor seeni xin bi tëgg ah naan dañuy sikkar quoi waaw ñoo ñoo fule ñoo piéti ne kañ ñu tulli fële li nga xam ne mooy àqu dëkkandoo boobu même bu dee la di jullit léegi nag ñeneen jullit ñi ñu dëkkandoo nag di leen gën a lor ñun ñeneen ñi leen ak ñi leen gën a jege wal iyaadu billah kon mushrik bi ki gëmul yàlla am na benn àq ci yow mooy xaqul jiwaar kanta dëkkandoo bi nga xamante ne nii moom jullit la mu ne wa jaarul lahu haqqan am na dëkkandoo boo xam ne ñaari àq la am te kooku mooy jullit bi nga ko yoon mooy yan yeneen tubaab saa saa am ne haqqul jiwaar wa haqqul islam àqu dëkkandoo voisinage bi ngeen nekk mu war a rafet boobu am na ko ci yow wa haqqul islam ak l'islam àqu l'islam gi wa jaarul lahu thalathatu huquq waaw ak boo xam ne moom dëkkandoo boo xam ne moom dafa am ñetti àq ci yow. kooku mooy kan mu ne kooku kii la mooy xuquuqu muslimin waaw mooy muslim la ab jullit la ba pare bokk ak yow deuxième mooy bu dee jullit àqu jullit dugg na islam ba pare mu bokk ak yow di sa mbokk sa frère wala sa cousin wala yooyu wala sa doomu bàjjan wala sa doomu tànta xam nga kooku moom bokk nga <laughs> ba pare dëkkandoo gi dugg aqub dëkkandoo gi yéen bokk nekk ay voisin wa xaqul islam ak l'islam kon ñett yooyu ci moom la mate waaw kon nag mu ngi noonu waaw kon mooy ki nga xamante ne nii moom da yi yii àq ku nekk nag da koo war a jox li nga xamante ne nii mooy àqam waaw moo na al imam ibn abi jamra rahimahullah al andalusi mu ne wattu sa dëkkandoo loolu dafa bokk ci kamaalul imaan luy wane matuk ngëm yàlla ka koy def waaw mu ne xatta waa waa sax dañ ko doon respecté waaye nan la ñuy nekk kon ci lislaam man maa ko wax nan la ñuy nekk ci l'islam ñi nga xam ne waa jaahiliya lañ te waa jaahiliya ba léegi am nañ de mooy boo ñëwee ñi nga xam ne gëmuñu yàlla ñoom ci jaahiliya lañ ne euh, euh, demal ki nga xamante ni mooy Europe comme fii ay France yi nga xool les voisins ñoom ni ñu respecté le voisinage seen voisin seen dëkkandoo ñun Sénégal ñu bari ci ñun defuñu ko te ñu gën a sonalaate mooy ñi nga xamante ne nii ay ay ay baadoola lañ wala iyaazu billah daanaka man xawma lu tax ak baadool la ak pauvreté léeg-léeg il faut bu xaw a ànd ak ak de civilisation ak ak ak ak ñàkk ñàkk ak ak comportement yu baax waaw ñoom rek ngay gis ñu ne dañoo xewle ne Medina lañ nekk wala Thiaroye-sur-Mer wala Diamaguène wala euh, Parcelles Assainies wala ñaari tali baari tali bi parce que lan ñoom ñoo xewle waaw xoolal léegi nga gis man ci sama bopp maa dundu année année euh, quatre-vingt-dix-huit yooyu jàpp deux mille et quelque léeg point de la jóge na laa doon jànge di dem biir Ndakaaru côté grande mosquée laa doon def léeg-léeg da ngay jëlub super ñëw ba fenn surtout côté Médina yooyu ay face de l'or mu bari na fa waaw man li ma fa dal bari na nga ñëw ba foofu oto bi taxaw du mën a jàll parce que da am ñu baax te comme ñoom seen tali yi ko kër yi jàkkaarloo ku xetole daal baax fépp oto yi dañuy ñëw gis ne fii baax nañ ko ñuy uddi di teggi feneen xoolal man jamono ji may wax laa waxoon naa la booy wax loo xam da nga koo gëj a bi boo rek foo foo gëj moom waxu naa la suñu demul dem nii vacances un mois deux mois yooyu taxul ñuy wax waaw loolu moom manoo xam dara mais man li may wax mooy fa ma ne woon bu sama disque périmé ngeen ne ma c'est périmé voilà mooy xew bu amee ci banlieue bi tànkalaate kese fay am ñi ci mucc bari musique bi day bari. tëmbal tëmbal gi jàkka yi léeg-léeg nodd gi duñu ko dégg xaw a dégg ndax musique biy tàkk parce que ñoom diw ñooy ñooy ñooy céetal wala ñoom diw ñooy ngénte waaw musique bi suul li nga xam ne mooy nodd gi ci jàkka ji kay nekk imam bi li muy tari bu dee bu dee tiris la doo ko dégg parce que dañoo tàmm di di di di di di di dina Euh, yokku tamayeeg yooyu léegi sax ay minuit gis naa moo fa mujjee gis naa léegi léegi ay ay quatre heures du matin trois heures du matin dañuy jëm minuit jëm noonu wal iyaazu billah est ce que nit ñee ngi nelaw war a yeewu suba am na ko feebar boppam tëju na yu seen yoon na banlieue banlieue bi loolu ngay gis mais point ga ma doon ñànge point gis nga bu ngénte amoon quartier c'était des quartiers résidentiels léegi xaw ma ko bokk am na sama benn frère ba ma fa doon àndal li jànge de moom côté yooyu lay liggéey léegi nee na ma foofu ak a soppeeku léegi léegi la nga doon gis ay résidence ay résidence nga doon ay kër yoo xam ne ay pal yu ay kër ay kër nii nee na presque yu mel noonu bareetu ay gaa yi gën di immeuble la tabax ak yu mel noonu man bon jaaruma fa ba ma fa demee daaw waaw mais loolu ma la wax mais daal est doon dundee ndax soppeeku naa loolu xaw mais li may wax mooy jamono gis nga bu fa ngénte ma soonaan wóor na boo fa jaaree doo xam ne fii ngénte am na ay nit ngay gis ñu teg seeni chaise ñu toog mais yow man nga romb loolu dégg benn wax ndànk la wax toog bu dee xam ngaa yi waaw même boo dee dañoo tubaab yi ñoo leen gën a civilisé ñoo leen gën a teg seeni carte ñay carte carte fee ñay waxtaan di waxtaan fee ñi kii saa dégg benn wax man nga fa romb loolu yëg ne fii xew am na fi man dama doon ne regardez-moi ça xoolal ñii ni ñuy dunde ak ñun te ñoo ñëpp mooy fuuf ñun ñi ci banlieue bi waaw ay góorgóorlu kese fa ne daanaka ku ci xawle di wane ne yaay jomba ñaaw maa am lii maa am lii tànqal ñëpp waaw ak ki dëkkandoo yëpp nga rete tërë ren ko guddeeg bëccëg wal iyaazu billah wal iyaazu billah wal iyaazu billah tànqal ñëpp fotongal ñëpp sonal ñëpp waaw ñépp seen ñoom ñaw ci ñàkk comme si la pauvreté rime avec la non le non civisme waaw lu normal rek xamuñu ko waaw <laughs> mu ne al imam kon ñu ñëwaat ci al imam abi jamra mu ne waa ahlu jahiliya dañ doon wattu li nga xamante ne mooy seen dëkkandoo waaw waaw kon nag ma ne kon nag jullit ñi ñooñ waruñu ko mooy waa jaahiliya tay boo ñëwee ci réewu tugali tubaab yi même chez les tubaab boo seet loolee liñ naan les quartiers populaires ni ñuy tànqalaate boo demee ci zone yi nga xam ne ay tubaab yi nee na doo ko fa gis wala ñoo fëpp waaw te zone yi ne ay jullit fa lañ fa la incivil incivil lii te ëpp waaw wala iyaazu demal yenn quartier yi nga def immeuble yi nga gis ba buntu ascenseur ñuy saw ci wala ci biir ascenseur yi wala ñenn ñi moom escalier yi dañ koo condamné parce que kenn mënatu faa jaar ndax ñenn ñi buñ amee besoin foofu lañ koy def te am nañ seeni néeg seen appartement walla iyaazu billaah ñu dëkk noonu te bay liggéey di menace day wax ba baat bi xatar bu bettul kenn fekk ko muy def du xam kan la léeg-léeg sax ñenn ñi def maa tey waaw dañuy jël seeni bagage yoo xam ne déchetterie lañ ko war a yóbbu ñu jël ko teg ko ci suuf parti commune yi ñépp bokk nga jël ab lal bu ne lëng nga teg ko fa ab matelas te def waaye ji lu bari am na oto te mën na koo yóbbu bi fii dëkk si nu mu def bagage yoo nan la def da koo jël ci oto indi ko lu tax ñu ne ko déchetterie yi nga xam da ngay jël mbir yi benn fu ñuy teg bagage yi nga xam ne dañ laa sonal ci kër gi da nga koy yóbbu foofu doo fay da ngay ñëw rek teg waaw ñëwal teg du ñu ko def ñu ñëw teg ko encombré ñëpp sonal ñëpp teg ko ci fa ñuy def poubelle bu ko defee ñu ne finalement comme que fii moom ah <laughs> kan mooy ñëw naan maa koy fay déedéet ab entreprise la ñuy woo ñoo xam ne ñoom dañoo débarrassé yooyu bu ko defee ñu ne nag facture bi ñi dëkk ci kër gi ci appartement bi yépp lañ koy boole immeuble bi yépp. léegi xool ak boobu rek nga fayloo koo xam ne yoonam new ci yow yaa def sa incivilité bopp nga ne jullit nga Usaama nga tudd Muhammad nga tudd Ibnu nga tudd Ibrahim nga tudd Sulaymaan nga tudd Astu nga tudd Aysa nga tudd nga def loolu toog ba pare foog ne yaa ci nekk yow yow yow waroo woon a xool sa bopp ci glace waroon ngaa seeñ wal iyaadu billah kon waa jaahiliya waruñ ñoo gën a xam dina mën a doxal li nga xam ne mooy xaqul jiwaar di ko di ko di ko respecté lool waaw nit ki lu nekk la koy defe li yonent ba ay saasaam ndax moom na ko Seydina Jibril doon dénk mooy façon njëkk yi dafa bari moo tax Imaam Abi Jamra mu ne bi hasbi taqati kal hadiyati wa salam waaw solo rek ni nga ko mane fa la yàlla la la yàlla jox ak la nga lam la man loo ndax laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataha yàlla du euh, loolu maa ko ci boole voilà <laughs> du du du du du ko aaya mu bi nekk ci suuratu talaq borom bi du gàll benn bakkan dara dul salam ko teg ci loolu la koy responsabilité ci la koy digal mu defam wala déet comme addiya nu ngeen di joxante ay cadeau di di di jaar di nuyoo boo di di di di nayal sa xar kanam boo dajeeg moom boo gisee ne gisoo ko fan yi gën nga koo gis nga dem seeti ana ci lan la ne woote wala nga nga bàyyi message wala nga jaar toqué wala nga sonné chez lui laisser un mot ci boîte aux lettres di ko dimbali ci yi nga xam ne moom la soxla te tamit lépp loo xam ne muy lor wuy tukkee ci yow nga daal di koy fegal waaw. moo xam lor la yoo xam ne yu mu man a laal c'est palpable comme yi ñu wax léegi jël say bagage sotti ko ci buntu kër jàmbur wala ci partie commune yi ñëpp soxla yi ñëpp bokk mooy yi nga xamante ne comme ci buntu immeuble bi wala fa ñuy def mbalit yi fañ def euh, euh, poubelle yi nga ñëw dafa lëng say mbir teg fa sa canapé dem sa yoon waaw allahu akbar yooyu yëpp aw maanawiya wala mu nekk euh, lor boo xam ne du lu ñuy laal comme nga koy jëw waaw di ko xas ak yu mel noonu le waaw mu ne te yonent bay saa saam dàq na dëgg-dëgg matuk ngëm yàlla ci ki nga xamante ne nii dëkkandoom du mooy du mooy tandawul taxul mu mucc muccul ci ay ayam ak mbonam comme niñ koy gisee ci fii al imaamu Nawawi dina ko ndi ci bunt bi Allahu <laughs> moo tax mu ne wa hiya mubaalagatun lii nag ab mbir la jéggi dayo bu sharia ash-shari'u yonent Jibril doon ko wax li lan ngir mu rëyal di tunabbi'u jaar di di di informer di wane ci ku dëkkandoo wa anna idraarahu min al-kabaa'ir di yu mag ñi la bokk wal iyaadu dëkkandoo bi nekk ku baax wala bu mënee nekk ku baax moo ci yem waaw walladi yashmalu aljamii iradatul xayri waaw lahu wala iradatul xayri walladi yashmalu aljamii iradatul xayri lahu wa maw'izatahu bil husna wa du'aa lahu bil hidaaya wa tarkil idraari lahu illa fi al-mawdi' alladhi yajibu fihi al-idrar lahu bil qawli wal fi'l waaw mu ngi noonu <coughs> mu ne mu baax ak mu wala ci yem de ñoom ñépp dëkkandoo bi baax ak bu baaxul bi li nga leen war a làmbal bëggal leen ko mooy yiw di leen laayu biir di leen waar ci lu rafet di leen ñaanal loo xam ne du ñu ko fekkee ala zahril bi ci borom bi yàgg leen a gindi te bàyyi di leen lor lu dul ci jamono joo xam ne mooy dafa soxla na nga lor leen mooy wax leen wax ju dëgër ci loo xam ne dañ koo def sharia ne la waxal ak ñoom wax ju dëgër waaw waaw kon nag mu ngi noonu ba pare mu war nga bañ leen a lor waaw nag mu ngi noonu le kon loolu lu ama am solo la waaw bu dee ki gëmul yàlla nga koy wan mahasinul islam rafetaayu taar taarul islam ndax l'islam li ngeen di wax du loolu la ñuy xool li ngeen di jëf la xool waaw waaw di ko ko xemmeem loo ci ay jëfam laata ay waxam waaw ki nga xam ne nag ab tàccoor la mu koy laaye biir te di ko suturaal bañ erreur bu mu def rek mu taxaw ah sama dëkkandoo bi moom ni ma nii waaw moom nangam nangam moom dama di leen déedéet du loolu da muñ tamit xam ne yow ni ngay muñ ay loram noonu tamit lay muñ say lor parce que mbir mi moom lorante kese la waaw waaw <laughs> mu ngi noonu le kon nag lii lépp daa bokk ci li nga xam ne mooy xaq yi nga xamante ne ni eh, eh, eh, dëkkandoo da koo am bon am na nag yoo xam ne. même bu nee ne xadiis yooyu noonu am na wax yonent bi alayhi salaatu salaam euh, gis naa ne euh, walla ñu bàyyi ko ci biir xadiis yi ñëw rek ne buñ ci naree dugg euh, xam naa dina gën a gudd insha allah amaana ñu ñu ñu ñu ñu yem noonu waaw amaana ñu yem noonu al imaam Nabi Jamra rek <laughs> rahimahullah yal na ko borom bi yàgg euh, yokki leer fa mu ne euh, masha allah waaye euh, boo nañu yem nii léegi leneen liñ ci bëggoon a yokk ci wàllu parce que yonent ma lay saar-saam ci boppam leeral leeral na lan mooy àq laaj nañ ko ci ay xadiis yoo xam ne waaw lan mooy àq dëkkandoo xam nga fii dafa wax bunt bi ni mu ko tudd ak mazala jibrilu yuusi nii mais xam naa dañuy bàyyi ci yeneen xadiis insha allah ñu giñ cee ñëw ngir bañ a guddal ndax euh, bon daa am lu ngi ma sollicité ci côté bële tamit <laughs> voilà côté njaboot bi ñu ngi may sollicité pour benn mbir léegi kon xam naa insha allah dañuy yem nii <coughs> euh, loolu insha allah euh, bëggoon nañ ko fi def léegi mais insha allahu taala ñu bàyyi rek ba beneen yoon bu ñu gisaatee ci xadiis yi ñuy gis